voilà mooy viande bi nga xam ne bu aan mbaam xooxoo voilà al ahliya bu kër yi wa anil jàllaala an rukubiha wa akli lahmiha ak li nga xam ne mooy jàllaala ñu koy war waaye di lekk li nga xam ne mooy ndawalam euh, léegi euh, lii nag mooy xadiis yi nga xam ne en général moom la wax léegi nag waa léegi hmm? Euh, lan mooy atteem al imaam al mubaarak fuuri rahimahullah mu ne waqad atlaqa shaafi'iyyatu ah, karaahatu akli al jalaala idaa taghayyara lahmuhaa bi akli an najaasa mu ne boroom boroom xam-xamu shaafi'iyya yi de rahmatullahi alayhim dañoo joyal ne kii ne dañoo sib moo la imaamul Shaafi'i mi imaam an-Nawawi mi bokk ci ñoom mu ne baabu karaahati buntu sib rukubil jàllaala waaw war mu ne ñoom dañu ne ñoom dañoo sib ñu lekk ko bu xam ne bu ñu nee sib lekk al ndawalam na ko noonu tamit war gi loolu lañuy wax léegi ida taxayyara ndeem soppeeku na lax mu xaa li nga xam ne mooy eh, eh, ndawalam mooy lekk na ay saleté ya bi ak li najaasa li ko waral mooy saleté yi muy lekk ba nga xam ne day xeeñ wala boog mooy boo ñëwoon ba utiliser ndawal yooyu gis ne ndawal li soppeelu na mu ne foofu yu wajhin am na nag ci seen wàll ci ñoom ñoom Shafi'i ida aksarat min daalika ñoom dañ ne bu dee bari na lu mu ciy lekk rek loolu doy na dañ koy duñ xaar sax ñu naan est ndawal nga soppeeku na non mu ne war a jaxa aksarum annaha karahatu tanzih mu ne lépp ci ñoom nag da ne dañu ne lool dañ koo sib sibeelu lu ñu mooy liñ naan sibeel rek waaw waaw te ne loolu dañ koo sib mu ne wa min hujjatihim bokk na ci seeni lay anna al alafa at-tahir ida sara fi kirshiha tarajjasa fala tataghadha illa bi najasa wa ma dhalika fala yuhkamu ala al-lahmi wal labani bin najasa kadhalika kadhalika hada mu ne bokk na ci seeni lay ñu ne li nga xam ne mooy al mooy xontu boo xam ne comme nguu ngooñ repas ak yi nga xam ne moom lañ lañuy jox fas wala xar yeeg wala gëléem yi wala yooyu nga xam ne moom lañ leen di jox ñu koy dundee wala ñax mi bu dee ne daa mujj waa ji lekk ko mu dem ba ci eh, mbaq ji day sal day day sobewu ndax sobe yi foofu lay nekk ah. nga xam ne kon léegi mooy yaram bi li muy puiser foofu ngir man cee dunde ci foofu lay jóge te lool du tax ñu ne hmm, euh, lool kese lay lay lay lay moo koy dundalaa ah. wama hada lool kenn du ne malgré ça ah yàpp wi muy nourrir di ko def muy màgg euh, di tax muy gën a duuf loolu kenn du ne dafa sobewu kenn du àtte ci woon sobe naka noonu euh, dere soowam tamit kenn du ko wax ne que du ñu àtte ne dafa sobewu ñu ne naka noonu waaye imam al-Mubarakfuri mu ne wa uqiba bi anna al-alaf at-tahir idha tanajjasa bil mujawara jaza it'amuhu lid-dabba li'anna idha akalat la tataghadha bin najasa inna tataghadha bil alaf bi khilaf al-jalala ñu ne am na nag ñu ne yooyu eh, déedéet parce que xont bu lapp moom bu nee ne dafa sobewu ci loo xam ne dafa jegewu moom loolu dinañ ko mën a jox jur ji ñu koy lekk ndax bu boobaa bu dee ne li am ida akalat bu ko lekkee nekkul ne sobe la lekk waaye li mu so lekk mooy xont boo xam ne dafa takkoo sobe bi mais du moom wuteeg jàllaa la nga xam ne moom lépp lu muy lekk moom sobe kese la mu ne wa dhahaba dem na jamaatun min ash-shafi'iyya wa huwa qawlu al-hanabila ila anna an-nahya lit mu ne nag waaye am na nag attention am na mbooloo moo xam ne surtout lekk bii su ñu ngi ci lekk euh, kii bi dinañ ñëw ci war gi ci lekk ndawal gi mu ne loolu nag am na mbooloo nag ci shafi'iyya yi rahmatullah alayhi mu ne te wax la ci Hanaabila rahmatullah alayhim que ne eh, tere gi yoneen saa saam tere an akli luhumil jalaala que dafa tere li nga xam ne ñuy lekk euh, yàpp ndawalu euh, animal bi nga xam ne sobe lay dunde mais loolu li tahrim laa dafa xaram non mooy daa xaram mu ne wa bihi te lii jazam ibnu Daqiiq al-Iid mu ne al imaam ibnu Daqiiq al-Iid Shaafi'i la woon Maaliki la woon doon bind ci ñaari mazhab yépp moom ci la dogu jële ko ci fuqahaa yi wa huwa alladhi mu ne te loolu mooy li nga xam ne sahahahu abu ishaq al-marwazi mu ne al imam abu ishaq al-marwazi moom la dëgëral ci ci shafi'i wal fuqaha wal wal qaffal bokk imam al-qaffal bokkoon tamit ci ñoom wa imam al-haramayni ak al imam al-haramayni wal baghawi ak al-baghawi wal ghazali ak imam al-ghazali ñoom ñuy al ay ay ay ay shafi'i ñu ne wa alhaqu bi lahmiha wa labaniha baydaha ñu ne non seulement du du du yàppam kese ah jàllaa la moom day xaram nit ki du ko lekk non seulement ndawalam waaye li nga xam ne mooy di naan soowam waaye li nga xamante ne mooy nenam waaw fii mu ne bépp picc wala ganaar wala ñoomin ñoomin ñoomin kanaare woo xam ne daay lekk lu ëpp li ñuy lekk mooy sobe wala nga ñëw ba muy xeeñ kooku nenam sax day xaram mu ne wa fii maanal jàllaala maa yataghadha bin najisi kashaati euh, euh, torba <laughs> min kalba mu ne tamit ci maanaa jàllaala da ciy duggee loo xamante ne li muy dundee mooy ay sobe comme xar moo xam ne moom day nàmp waaw daa nekk gone di nàmp wala muy nàmp loo xamante ne ab ab as mbote la di nàmp ab ab xaj bu jigéen moo koy nàmpal loolu day sobewu par naan xaj moom najisatul najisul ayni la ñoom ñoo koy wax maaliki yi nen bukku voilà xaj dara la sobewul du sobe jëmm la am mais ñi nga xam ne ñoom comme Shafi'i yi ni jàpp ne dafa am sobe jëmm ñoom ñu ne bu dee ab xar am xar moo xam ne day nàmp ci ab xaj kooku moom day sobewu ñoom ñu boole ci lii ñoom ñii mu wax kilifa yi mu tudd nii waaw mu ne nag wal moo tabaru fii jawaazi aklil jàllaala zawaalu ra léegi nag mooy waa waaw waay ataa ndax affaire bi yëpp lii la mooy waa léegi ndaa on est d'accord ñii lii lañ wax ñenn ñi Shafi'i yi da ngay gis ne kon seen biir dañoo divisé wu am na en tout cas ñu bari comme Imaamu yi li ñuy wax ñoom dañuy euh, dëgg dañuy dëgëral mbir mi dañ koo mais am na seen kilifa yi fi imaam euh, tudd nii euh, ibn daqiq al-Iid jële ko euh, ba mu nekk waxu abu ne moom la ki nga xam ne abu ishaq al-Marwazi al-Qaffal imaamul haramayn al-Baghawi al-Ghazali rahmatullahi ala al-jami' ñoom loolu la ñu dëgëral ci te ñoom ñëpp ci seen mazhab lañ bokk que mooy day xaraama tere gi dafa xaraam te non seulement soow mi da ciy bokk ale waaye nen ya waaw léegi nag wax ji mooy waa léegi nan la ñuy def même ñi ko sib ak ñeneen ñëpp nan la ñuy def nag ba léegi mooy istihlaal mooy def mbir mi euh, renouveler sans mooy deret ji nekk doon daw ci moom ndax sobe kese la doon lekk ba mu transformé wu jaalaale ci ndawal géeg loolu ak lool ak euh, lool nan la ñuy def mu ne al imaam al Mubaarakfuuri rahimahu rahimahullah mu ne wal mu'tabaru fi jawaazi aklil jallaala zawaalu raa'ihati najaasa ba'da an tu'lafa bi shay'i taahir ala saxiix mu ne li ñuy bàyyi xel ngir léegi yow la nga xam ne ñii ci ñii dafa xaram waaw nga am sa bëy boo xam ne wala xar wala gëléem boo xam ne moom sobe kese ci sën bi rek la doon nekk tout le temps di lekk yu salte yi nekk ci bi rek ñu ne la ñoom ñu ne la dafa xaram waa léegi man sama xar moom bu ma ko bëggee jëfandikoo ah déet parce nag am naa am gerte boo xam ne mu ngi ñëw te nag boo kuy mi dafa dëgër quoi dafa rëy quoi tamit baax na ah lii mën naa ci mën naa ci tudd moo ma nekk fi di jëndaat beneen alors que ma am kuy mu toll nii. gars yi ne la nag léegi waaw kay bu dee ñële dañ naan dañ koo voilà waaw bu leen da ñëw sim nag boo gisee leneen nga def ko nga ne la lool leneen loolu laa dul man waaw léegi ñu ne la selon ñu ne daa xaraam ak ñu ne dañ koo sib yëpp nan ngay def mu li ñuy bàyyi xel ngir nag mu daal di nekkaat loo xam ne day dagan mooy nga bàyyi nga xam ne bon ci ñenn ñi ñeneen ñi tamit mooy day mujj euh, renouveler waat ba ndawal li laab ba du kenn ñu ne loolu mooy dañ koy euh, mooy bu dee ne fexe naag ba xet gi nga doon xeeñ ndax. Euh, sobe yi mu doon dundee dañ na te loolu nan lay demee mooy da nga koy mooy da koy tëj foo xam ne léegi lu lu laab kes nga koy jox ay ñax waaw ay dugub ay repas wala yu mel noonu yi nga xam ne moom la rab yi dunde ay yoo xamante ne yu lu lu lu wala ay laax ay ay desul ay yu ak yooyu yoo xamante ne nii moom lu laab la waaw boo ko defee léegi nag après nga ñëw mais ci ñaar ñaata fan ñaata fan la loolu di duré mu ne wa jaa a dikk na ala ani fii ci boroom xam-xam lu dawlu yi mooy waa dawlu yu baax yi rahmatullah alayhim salaf fiihi tawqit kene waa ñaata fan la mu ne fa inda ibn abi shayba an ibn umar annahu kana yahbasu dajaja aljallal salaasa salaasan kama taqaddam mu ne imam ibn abi shayba soloo na jële ci abdullah ibn umar radiyallahu anhuma kene moom da doon tëj ganaar gi nga xam ne noonu la mel da doon lekk day lekk di lekk lekk sobe lu bari bari ñetti fan la koy tëj di ko jox beneen lekk boo xam ne bulaat la bu ñetti fan yi yàlla jeex na mooy renouvelé woon mu ne wa axraja soloona al-Bayhaqi bi sanadin fiihi nazar an Abdillah ibn Amr marfu'an anna la tukalu hatta tu'lafa arba'iina yawman mu ne imaam al-Bayhaqi soloona nag rahimahullah ci sanad boo xam ne am na lees ci waxa mu jëlee ci Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma loo xam ne dana koy tëj ba yonent bi alayhi salaam mu ne dañ koy tëj li nga xam ne mooy 40 jours waaw di ko jox beneen lekk waaw. bu ko defee nag loolu bu defee quarante jours nag yoo xamante ne moom jox nañ ko leneen muy lekk leneen waaw kay bu boobaa nag léegi est-ce hmm? euh, léegi euh, loolu la kiy wax léegi nañ xool al imaamu al al al al al Xattaabi moom mu ne waxtalafa naasu fii akli luhumil jallala wa albaaniha mu ne nit ñi daal dina ñuy wute nag ci lekk li nga xam ne mooy ndawalu li nga xam ne mooy jàllaala mooy <laughs> rab boobu nga xam ne ay eh, bu mu ci man di nekk yi ñuy lekk seen ndawal ba pare ñuy lekk sobe kese ak seen soow mu ne fa kariya daalika ashaabu ra'yi wa shaafi'i wa ahmad ibn hanbal waaw mu ne loolu nag daal dina koy sib ki nga xam ne mooy ashaabu ra'yi mooy xanafiya yi ñoom lañu jublu ci yooyu ndax dañoo bari lu ñu utiliser lool mais ça ne veut pas dire que ñoom lu ñu utiliser hadith attention am na sax masala yoo xam ne ñoom ci seen bopp ñoo ànd ak hadith yi ñoo gën a takku hadith yi te ñu ci def voilà mooy kon nag mooy eh, eh, eh, ñoom wa Shafi'i imaamu Shafi'i Ahmad xambal Hanbal Ahmad ibn xambal ñoom dañ ko ci wa qaalu ñu ne laa yukal waaye nag du ñu ko lekk nag hatta tuhbasa lu dul ñu daal di koy tëj ayyaman alfayn wa tu'lafu ñu daal di koy jox alafan ghayraha wuuteeg ay sobe xonte ko leneen fa ida taaba bu sellaatee laxmuha ndawalam fala ba'sa bi akli bu boobaa garawatul ndax renouveler istihlal am na mu ne waqad ruwiya fii xadis fiihi xadis mu ne soloo nañ nag ci loolu xadis anna al baqara tu'lafu arbaina yawman thumma yu'kalu laxmuha kene bu dee nag la moom quarante li moo taxoon sànq wax jële al imamu al mubarak fuuri rahimahullahu taala doon wax ne loolu ci salaf yi daal dinañuy jële kene eh, loolu day am ñaata jour loolu mu ne eh, jële nañ ci ibn eh, amr abdullah ibn amr kene quarante jours mooy lii nii moom la al imam al-Xattaabi di wax nii naan ñëwoon na ci xadiis kene bu dee nag la dañ koy xont quarante jours yoo xamante ne summa yukal ginnaaw gi ñu mën a lekk xaal li nga xam ne mooy ndawalam mu ne wa qaala ibn Umar tuhbasu dajaaja salasat ayyaam summa tuzbah loolu gisoon nañ ko sànq mu ne kanta Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu maa dane dañ koy tëj fenn di ko jox geneen lekk gu wuteeg gu salte goo gu sobewu googee li nga xam ne ñetti fan après dinañ ko man a rendi duñ ko mën a lekk mu ne wa qaala Isaaq ibn Rahawayh la ba'sa an yu'kala lahmuha ba'da an yughsala ghaslan jayyida mu ne kanta imam Isaaq ibn Rahawayh dane noo buñ ko sangee rek waaw sang bu baax mooy ndawal gi raxas boobu <laughs> mooy ndawal gi boo ko rendee léegi ndawal gi da nga koy raxas raxas bu baax raa bu dee tay dañ naan nga vinaigre ko waaw daal di ciy def ñoom ay bicarbonate de sodium ak yooyu waaw daal di koy raxas raxas bu baax daal mais bi bicarbonate boo ko ci defee day nooyal yàpp yi de waaw xanaa yàpp wu dëgër loolu moom naa ko jox fayen ni bu dee amaguñ koo pare waaw ndawal wu dëgër waaw boo bëggee mu nooy boo paree ci technique de noyal de ndawal yi da ngay ñëw ndawal waaye indi xar moo xam ne xamoo ndawal gi noo koy def wala nag boo xam ne yow raxas ko ba mu set nga jël bicarbonate de sodium nga daal di ko ci suuy jaxase ko ci daal di teg ko repos soit ci frigo ko noonu ba vingt trente minutes maximum nga génn ko nga seet nga raxasaat nag ba mbir mi set wecc ba nga xam ne mooy du fuur affaire bi deñ complètement waaw boo ko defee nga togg ko di nga gis ne mbir mazar nan way <laughs> waaye yow <laughs> waaye ko xamu ngeen ko lii koy <laughs> wax noonu rek ngir tamit yokk njariñ kon waaw kon mu ne Isaaq nee na non grawul ñu lekk ndawalam bu dee ne raxas nañ ko raxas bu baax ah. mu ne wa kaana al-Hasan al-Basri laa yara ba'san bi akli luhumil jalaala mu ne kanta imaam al-Hasan al-Basri dafa jàppoon ne rahimahullah non amul benn problème même sans sans mooy raxas normal bi ñu xam rek ndawal bu nekk mais pas ay non dara newu ci ah mu ne wa kadhalika qaala Maalik ibn Anas mu ne naka noonu la al imaamu Maalik ibn Anas daal di wax mu ne qaala ibn kii al imaam al-Azim al-Abadi bi mu ëndee wax al-Khattabi bi ci Maalim as-Sunan non ci kii euh, nu mu tudd Euh, Awnul Ma'bud sharh Sunan Abi Dawud mu ne qaala Ibn Raslan fii sharh Sunan mu ne imaam Ibn Raslan rahimahullah nee na wa laysa lil habs muddatun muqaddara mu ne kanta ñaata jour ngay tëj bàyyi mu boobu ngir man ko jëfandikoo euh, di ko jox leneen lu wuteek li muy nekk mu ne loolu amul benn euh, dëxal boo xam ne bu ñu natt la mu ne waaye waan ba'dihim fil ibili wal baqar am na ñenn ñi te lool mooy hadith ibn Abdallah ibn Amr bi ñu wax mooy que ne bu dee gëléem la wala nag quarante jours lool nag mooy li gën a sàmm même bu dee xadis bu wérul doxe xadis bu wérul ci lii moo gën a sàmm nga neen nga ngay doxe leneen wa fil ghanami sab'a ayyam mu ne bu dee jur ji la comme xar li nga xam ne bëy yooyu ñu ne juróom ñaari fan wa fi dajaaji bu dee nag dajaaja salaasa te loolu lañ jële ci ibnu Umar mu ne lii waxtaarahu fi al-Muhazzab wa tahrir mu ne boroom al-Muhazzab at-Tahrir moom ñoom lañ lool lañ euh, tànn ci wax yi daal ne lii daal moom daal moom lañ gën a tànn ci mbir yi voilà te ne voilà lii la voilà kon mooy boo seetloo euh, mooy loolu la quoi mooy boroom xam-xam yi kon wax ji mooy mu way mais man léegi kañ ñaata ñaata bis lañ koy lañ koy tëj ñenn ñi ne euh, da bu dee baqara mooy nag gëléem quarante bu dee xar bëy sept jours bu dee li nga xam ne mooy euh, dajaaj mooy ñoom te nag dajaaj buñ la ko waxee mooy ganaar voilà ganaar moom euh, nga xam ne yeneen saa sam doon na ko def Seydina Abu Muusa al-Ash'ari doon na ko benn waay ne ko euh, kaay fekk waa <laughs> gis muy lekk mun a ko ñëwal ñëwal lekk waa ji mel ni ko xawarit mun a ko ñëwal gis naa yonent bi alayhi salaam muy lekk ganaar waaw oh, waaw fay am na fu mu <laughs> <laughs> saa yi tey mu ray boppam de kanam damay doxal sunna Allahu waaw waaw boobu de sunna soosu moom fayan du ko neenal moom xaw ma bu mooy neenal mais boobu moom manu cee bokk ko ah da koy doxe ba mat sëkk waaw moom dina ko jox akam li nga xamante ne noonu la eh, kii we waa kon eh, li jëm ci mbir yi kon lii la kon lii daal moo jëm ci euh, mbir yi waaw waaw kon affaire bi da ngay gis ne li tax ñu tero ko mooy bañ surtout yéeg bi war bi war bi moom dañ ko sib lañuy wax waaw ñu jàpp ne mooy jàllaala comme que day xaram li tax loolu mu ne moo tax imam at-Tirmidhi kii al Mubarakfuri mu ne wa illatu nahyi nag an ar-rukubi an tariqa fa talawwasa ma alayha bi araqiha waa hada ma lam tuhbas fa ida hubisat jaza rukuba inda al jami' voilà parce que loolu tamit xam nga euh, lekk gi lañ la doon wax mais côté war gi borom xam-xam yi rahmatullah alayhim hmm, dañ cee wute voilà ñëpp comme nii nii dañ ne dañ koo sib waaw alhamdulillah dañ koo siban ah. waaw te nag li tax lañu ne dañ koo sib mooy le que day ñaqaale te ñaq gi fu muy jóge mooy ci ndawal gee ci yaram bi te loolu comme que sobe daal lekk sobe bay commencé xeeñ boo ci yéegee loolu sobe boobu mën na àgg ci yow waaw mu ne loolu nag lii lépp nag mooy fekk waruñu ko rek fekk tëjuñu ko jox ko leneen mu dunda leneen bu lool xamee ba nag loolu lépp daal di renouvelé wu loolu amul benn problème boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñoom daal dinañuy dëppoo ne bu boobaa euh, laysa fiihi problème quoi voilà waaw ah kon loolu moom la sinon moom war mbaam moom dara newu ci parce que neen saa salaam war na mbaam voilà keroog gisoon nañ mu mu ànd ak Seydina Usaama bi ñuy dem bi seet Seydina Sa'd ibn Ubaada bi mu feebaree mbaam la waroon ba mu romb euh, mbooloo moo xam ne jullit naa nga fa wasani yuuna yi avant Badar la woon ñoo xam ne ci araab yi di jaamu waa Medina li nga xamante ni mooy euh, seen xërëm yi ak ay yahud mu romb Abdallah uh, Ubay kàccoor bu mag dinaan ko sori noonu eh, sa sa kii bi sa mbaam maa ngi lay xeeñal Allahu akbar wal iyaadu billah ah wal iyaadu <laughs> sax billah ba ñeen ñi jóg ñuy dóorante ay dàll foofu ñi ñi ànd ak moom ak ñeneen ñi waaw ba mu naroon leen di fitna kàccoor le grand kàccoor naroon leen di foofu problème wal iyaadu billah hmm? kon mu ngi noonu kon daal mooy jàllaala léegi kon war bi gis nañ ne mooy li gën mooy fexe boo amee beneen gëléem boo war waral leneen waaw ngir génn ci wuute bi ñu naan dañ koo siba nangam ak nangam ci war bi waaye bu boobaa boo amul leneen tamit bon te nga war a kii mooy mën nga ko war mais li gën daal mooy na ko mooy tëdd ko ta nga tëj ko ñetti fan non bu dee ne kii la ñoom euh, euh, war bi ñi nga xam dañ na bu dee comme ndawal gi quarante jours wala yu mel noonu en tout cas renouveler na deret bi même bu dee mënoo xaar quarante jours defal lu maximum bi nga man li nga ko mën a tëj muy lekk leneen lu wute bu boobaa dañ ko mën a wax waaye kantaa ndawal gi ku nekk wax na li nga xam ne moom la jàpp ne ci ay fan loo xam ne moom lañ koy tëj ngir euh, deret ja hmm, mën a renouveler mbir ya daal di baaxaat wallahu ta'ala a'lamu bis-sawaab wa ilayhi al-marji'u wal ma'aab waaw kanta eh, labanul jàllaala xam nga am na nañu ci wax léegi ñenn ñi ñoom isha ñoom ñoom ci ñoom al yooyu ñoom gis nga li ci kee toxal ñoom dañoo boole na non deret jeeg kii ndawal geeg eh, kii bi yëpp dañuy xaraama waaw waaye al ñoom dañ ne par exemple meew mi moom moom euh, kii la euh, dafa dafa dafa dafa te dafa dafa laab waaw ndax lan ñoom dañ ne comme li al imam euh, al azim al abadi wax ne kanta qad uxtilifa fi taharati labanil jallala fal jumhur ala tahara li anna najasa tastaxilu fi batiniha fa yatharu bil istihala kaddam yastaxilu fi a'da'il hayawanati lahman wa yusiru labana mu ne lool boroom xam-xam yi wuute nañ ci bu la nee nag jumhur mooy am na ñoo am dañ ne dafa xaraam comme niñ ko tudde léegi ne non deret bi sax ci la waaw mu ne waa jumhurul ulama dañ ne non loolu dagan na tey na laab na waaw lu tax parce que day day changé wu day renouvelé wu mooy masalatul istihaala comme sàngara soo xam ne sàngara la woon ñu bàyyi ko ci naaj bi mu ñëw ba renou ba tàngoor weeg yooyu tax mu nekk vinaigre te yoneen saasam laaj nañ ko ci wàllu vinaigre mu ne est-ce que moomu lem ñeex vinaigre ndax daa istihaala moo am mooy dafa soppeeku dafa jóge ci benn nu meloon melaat leneen loo xam ne moom lu te lu lu teey la lu lu lu lu lu lu lu lu laat la loolu day dagan naka noonu ñu ne fii loolu la mooy même lekk na li nga xam ne mooy dëgg la sobe waaye bu mu duggee ci biir bi transformé wu dafa nekk loo xamante ne dafa transformé wu ci biiram nekk loo xamante ne nii comme deret ji waaw mu mujj daal di nekk loo xamante ne mooy ci euh, mu mujj nekk laxman hmm, ba pare nekk li nga xam ne mooy soow mu mu dagan moo tax ci kaw ñi ñoom dañ naan bon euh, am na ñoo xam ne sax dañ naan non loolu lépp euh, sax taxul yàpp yi sobewu ah waaye insha allah li gën a dëgër dañ naan la lool daal nit génn ci yii lépp entre ñu naan daa xaraam dañ koo sit yow nga jëf li nga xam ne mooy li gën bu dee ganaar tëjal wala kanaara wala tëj ko ñetti fan jox ko leneen